afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an Faatimata binti Qays radiyallahu anha annaha qaalat ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu inna abaa jahmin wa mu'aawiyata xatabaani fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amma mu'aawiyatu fa su'luukun laa maala lahu wa amma abul jahmi falaa yada'u al-'asaa 'an 'aatiqihi muttafaqun 'alayhi wa fii riwaayatin li muslimin rahimahullah wa amma abul jahmi fa darraabun linnisaan wa huwa tafsiirun li riwaaya laa yada'u al-asaa an aatiqihi wa qiila ma'naahu kasiirul asfar allah kon <laughs> al-imaam an-Nawawi <laughs> ci chapitre bi ñu nekk deux cent cinquante-six baabu maa yubaahu min al-ghiiba buntu bii wax li xam ne moom lañ permetre ci wàllu jëw ginnaaw biñ gisee suñu jotaay ñu génn hadith sayyidatu Aisha 1532 mu ne woon wa anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min diinina shay'a waaw léegi ñu indi hadith bi ci tegu muy mu ne waan Fatimata binti Qays mu ne mu ngi jëlee ci sayyidatu Fatima bint Qays saxaabiya la bu jigéen radiyallahu anha eh, wa ardaaha am na nag ñu naan qurashiya la am ñu ne noo eh, ansaariya la waaye amaana li gën a dëgër mooy qurashiya la voilà ndax mbokku ki nga xam ne mooy kii la ah, ibnu ummi maktum te ibnu ummi maktum al ama ci abasa wa tawalla an jaawul ama kooku moom waa Makka la kon amaana loolu mooy li nga xamante ne nii mooy lii gën a dëgër dëgër waaw amaana loolu mooy li gën a dëgër insha taala euh, léegi moom mu ne annaha qaalat nee na ataytu nabiyya mu ne ataytu damaa dikkal an nabiyya yonente bi fa qultu ma ne ko inna aba abal jahm waa ji ñu naan Abu Jahm ne dañu naan Abu Jahm doo Abul Jahm wa Muawiyatu ak Muawiya ban Muawiya ibn Abi Sufyan ndax am na riwaay bu mu ko leerale am na ñu naan du moom moo tax Imaam An-Nawawi ne loolu moom juumte la voilà ñu naan Muawiya nii du Muawiya ibn Abi Sufyan moom la kay parce am na beneen bi nga xam ne riwaay boo xam ne daf ko tudd mu leer ñi dinañ la ko wax sànq insha allahu taala ah léegi mu ne moom nag Euh, xatabaani ñoom ñaar abul jom ak muawiya dañoo ñëw daal di may labat si bëgg maa denc ku nekk ci ñoom bëgg na maa denc mooy du dañoo ànd non séparément ci loo xam ne keneen ki yëgul leneen keneen ki ku nekk ci ñoom recevoir naa sa bëgg-bëgg yi nga xam ne mooy denc ma man mii di Fatima bint Qays fa qaala rasulullah yonent may saa saam ne ko amma muawiya kanta euh, muawiya moom façonluukon ente Muawiya moom moom fa sonluukun la de mu lan mooy sonluukun way sonluukun mooy koo xam ne daa ñàkk moo tax mu leeral ko laa maala la mooy koo xam ne amul alal voilà loolu mooy sonluuk loolu mooy loolu mooy sonluuk waaw loolu mooy sonluukun <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne moom ah moom de ab suuluuk la boo xam ne amul alal waaw kanta ki nga xamante ne nii wa amma abul jahm abul jahm moom kanta moom nag moom xam nga lan mooy affaire am daa nekk nit koo xamante ne nii fala yadawul asa du teggi aw yat an atiqihi ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ndoddam mooy diggante mbagg bi ak loos wi loos wi loo xam wi ak bopp bi foofu lay tek yat ba mu fay teg du ko teggi loolu nag mooy lan imaamu Nawawi ne eh, wa fii riwaayé ngir leeral affaire bi mu ne am na riwaayé boo xam ne li muslim imaam muslim moo ko solo wa amma Abul Jahmi dana xadiis bi muttafaqun alayhi voilà imaam al-Hafiz al-Bukhari ak imaam muslim ñoo ko bokk solo dinañ ñëw léegi ci affaire boobu. mu ne wa fii riwaayatin li muslim am na riwaayé boo xam ne imaam muslim rahimahullah moo ko solo mu ne wa amma Abul Jahmi foofu yonent bay saasaam dane kanta Abu Jahm fa darrabun lin nisaa dóoraa jigéen la doy dóor jigéen ñi de moom soxna sumu yor jam <laughs> mu lay day mu noon ci waxu d'une façon ñun ni mooy day dóoraate day day de day jigéen day ñi bu baax de waaw <laughs> aji dóoraa koon de jigéen waaw léegi nag mu ne lii wow wa tafsirun lii nag mooy leeral riwaayé bi ñu jóge li riwaayat yi ci riwaayé bi ñu jóge version bi ñëw naan laa yo dawlu an atiqi moom du teggi li nga xam ne mooy yat ci loosam loolu kinaaya la bu yeneen saa salaam majaas la bu mu utiliser mooy sens figuré beneen mooy wax wax joo xam ne du liñ ci njëkk a dégg ci jublu mais leneen bi mooy dóorkatu jigéen ñi la voilà mu ne lii moo koy leera waqila am na nag ñu ne maanaaw kasirul asfar non li mu teggi lool mooy moom tegaw mooy liñ naan il na pose jamais son bâton son bâton de pèlerin tout le temps day tukki rek am nañu wax lool waaye loolu gënu la dëgër ndax al al hadithu yufassirul hadith waaw waaw waaw mooy hadith moom mooy euh, li nga xam ne mooy leeral hadith léegi kon hadith baa ngi premièrement kon imaam al-Hafiz rahimahullah nee na. muttafaqun alayhi la an-Nawawi rahimahullah mais loolu def def la la hadith bi imaam imaam al-Bukhari daal du koy solo voilà hadith bi imaamul Bukhari solowu ko ñépp ko solo nag ba mu des moom imaamu Malik imaamu Ahmad imaam Abu Dawud imaam Muslim mi imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i imaam Ibn Maaja hatta imaam ad-Daarimi solo na ko imaam al-Bukhari daal moom moo ko solowul moo tax fii def def la la xamaa na imaam looloo ko ci. moo tax def def leen parce que xadis la bu siiw boo xam ne boroom xam-xam boo xam-xamu xadis euh, téere xadis référence yëpp foo dem teg ko fa mais imaamul Buxaari moom solowul xadis bi moo tax du muttafaqun alayhi al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj mooy ki ci wéetee anil Buxaari rahimahullahu taala rahmatullah alayhima mu ngi ko indi kitaabu talaaq non imaam Muslim rahmatullahi waaw kitaabu talaaq baabul mutallaqa salaasan laa nafaqata lahaa waaw ki nga xam ne buntu bi nga xam ne mooy téere bi wax ci fase téere bi naan ki nga xam ne dañ koo fase ñetti yoon kooku moom amul ak ak ak ak ak ak dépense bu boo xam ne jëkkër ji ka newoon jëkkëram ndax nekkatu ko xam nga boo fasee ni ñetti yoon mooy jeex na balan koo takkaat hatta day nekk taduu yaduqu usaylata yaa wa wa taduqu usaylata il faut mu direct keneen waaw koo xam ne moom du nekk sëriñ sëy boo xam ne baaree góor lay doon déedéet bu jaar yoon ba ka ko takk seet ndaw si moo ko kii mu fase ko ka ko fase woon ñetti yoon door koo mën a takkaat léegi nag bu dee ba mu ko fasee ñetti yoon kooku la la wax jeex na kooku amul dara lu muy dépensé ci soxna soosu bu ko fasee jamono bi nga xam ne lay jàpp idda amul dara lu mu koy lu mu koy lu mu koy lu mu koy euh, lu mu koy euh, nafa lu mu koy jox loolu nag wuute la boo xam ne bon taxu ñoo jóg fii. waxu ñoo jóg suñu masala bi mais boroom xam-xam dañ cee wute xam ne dañ koo fase ñetti yoon euh, euh, te mooy ëmbul deful dara léegi mais kooku imaamu Malik non imaam Abu Hanifa d'abord Abdullah ak Hanafiya te loolu al Aswad ibn Yazid bokk nañu gën siiw nga xam ne moom moo jiitu woon voilà moom moom bokk na ci euh, référence su Hanafiya yi voilà al Aswad ibn Yazid muxadram la woon taalibe saxaaba yu mag yi radiyallahu ta'ala al-Kufi fekkoon na jamono yeneen saa sam gisu ko moom daa jàppoon ne non kooku noonu dañ koy non seulement te loolu mooy mazhabu hanafiya yi day am fuñ koy jëkkër ji da koy dëkkal waaye dina ko jox dépense ndax moom fi ko teg mooy aaya ba askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin waaw mooy alquran ci suuratu talaq aaya six borom bi ne dëkkal leen seen soxna yi min haythu sakantum fi ngeen dëkk waaw bu leen dëkk fu baax dugal leen ci ay pukus yoo xam ne yu kenn xamul la waaw min wujdikum mais selon nag yéen li nga xam ne mooy seen seen seen seen capacité ak seen man-man wala tudarruhunna te bu leen leen lor nag ngir xatal leen voilà léegi nag loolu ñoom lañ teg euh, ñoom al aswad ibn yazid ñoom imam abu hanifa ak taalibi mi rahmatullah alayhi que ne day am dëkkuwaay te day am fi nga xam ne mooy waa ji dañ koy dañuy dépasser ci moom quant à imaamu Malik ak taalibim bal imam Shafi'i rahmatullah alayhi ma ñu ne dëkk euh, bon léegi bon wax nañ ne ñoom fii lañ ko teg quant à nga ne non c'est que yow aaya bi fenn la tuddul dépense koo xam ne dañ koo fase te ëmbul kooku waxu ko kooku waxu fi fii wax na askinuhunna mais fan la wax ne dépense ñu ne waaw wala tudaaruhunna wala tudayyiqu alayhinna ah Euh, wala tudaariguhunna li tudayyiqu alayhinna mais ñàkk koo jox dépense ba te yow yaa ko dëkkal sa kër mu nekk fa nga tëj ko foofu bañ koo jox dépense loolu nekkul xatal gu gën a mag kon nag dañ koy jox ñaar yi ñoom foofu lañ teg ci gàttal imaamu Maalik ak imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi ñu ne ñoom dëkkal kese la ñuy am waaye nag nafaqa amul du am kooku am dépense ki ñu fase ñetti yoon nga xam ne idda ga muy xaar boobu ngir jóge ci waa ji da mooy nga xam ne mooy ci lay keneen di ko mën a takk jamono jooj dina am waa ji dina ko dëkkal waaye nag kanta di ko dépensal déedéet parce que aaya bi waxu fi dépensal ñoom foofu lañu ko teg te xadiis yii nii waxul loolu voilà xadiis yi wax ci loolu waxul ne nañ ko jox dépense léegi ñoom foofu lañ ko teg ne kanta dëkkal bi ci laaya bi la kanta mazhabu imaamu ahmad te lool ku jiitu woon imaam ash-Sha'bi voilà moo tax al-Aswad ibn Yazid nii <laughs> xam nga ñoom ñoo dëkkoon Kuufa ash-Sha'bi daa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñoo xadiis bii ñu nekk bu Faatimatu bint Qays bi moom da koo soloo dégg ko ci moom waaw léegi ash naan ko euh, euh, bu euh, am na benn jour ci jàkka ji lañ nekk Ash-Sha'bi di jàngale hadith bi al-Aswad ibn Yazid mer daal di jël suuf kay daal tëpp ci suufu jàkka ji sànni ko waay yow yaay nekk di wax lii ta Omar radiyallahu anhu doon wax waaw di wax Seydina parce que Seydina Omar bi ko hadiisu Faatima bint Qays bi dikkalee Seydina Omar dane eh, ñun moom ñu bàyyi loo xam ne a euh, euh, alquran suñu borom euh, di ko jënde waxu ndaw soo xam ne xamuñ ndax daa juum ah ne yeneen saa salaam ma ko wax mbir xamuñ ne da ndax daa juum wala boog daa fàtte waaw ñun daal loolu moom moom moom moom moom daal affaire bi daal loolu la ko waaw <laughs> waaw loolu daal loolu la jàpp ci lëli nga xam ne mutawaatir la muy alquran jii waxu borom bi mu leer naññ ah. loolu daal mooy li nga xam ne loolu la ñuy jàpp moo gën daal ñuy jàpp li nga xamante ne nii mooy ndaw soo xam ne li mu wax xamuñu ndax daa juum wala boog moom moo fàtte wala yu mel noonu ñun daal nekkuñu di jàpp loolu loolu boo tax Hanafiya yi ñoom Seydina Omar lañ topp ak ah ñoom ay Aswad ibn Yazid waaw moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu daa jàppoon ne é eh dañ def daal nañ ko dëkkal daal di koy jox dépense waaw al Aswad ibn Yazid nag Ah, eh, ginnaaw loolu eh, eh, saa bu daje mu daje ash-Sha'bi saa Sha'bi nee na waaye <laughs> al-Aswad dawaa dafay moom ma dajewaat ak moom xam nga sànni na ko suuf ci jàkka ñu ko du tax ngay wax lii te Omar wax lii ginnaaw bi mu déggee hadiisu ndaw si di di di Fatima bint Qays waaw léegi nag te moom mu ne nañ ko defal nañ ndaw si nañ ko utal dëkkuwaay ak ak dépense waaw nee Euh, Ash-Sha'bi nee na ma dajeeg Ash-Sha'bi euh, al-Aswad ibn Yazid mu ne ma yaa Sha'bi ittaqillah warji' an hadith Fatima bint Qays fa inna Umara kana yaj'al laha sukna yaj'alu laha sukna wa nafaqa ne ko eh Sha'bi man al-Aswad maa lay wax laa wax ragalal yàlla xam nga moom taalibe yu magu imam Ibn Mas'ud yooyo Seydina Ali yooyo ñooñu lañ <laughs> yow Sha'bi ragalal yàlla waaw te nga dellu ci wax jii nga xam ne moom nga jëlee hadiisu Fatima bint Qays bi waaw da Omar radiyallahu anhu Seydina Omar radiyallahu anhu waaw comme fii moo la gën a xam waxu yonent salaam fuuf te da doon defal ndaw si malgré déggoon na xadiisu Faasuma bint Qays daa jàppoon ci yaxu alquran bi moo gën a wóor léegi ah yow nee na ash ko ma ne dara laa dut bàyyi laa arju an shay'in haddathatni bi Faatumatu bintu Qays an rasulillahi ne ko dara laa dul delloo yow al Aswad beral hadith bi nga naan ma bàyyi ko du ko ma moom laay doxe par dara laa delloo ci hadith boo xam ne Fatimatu bint Qays moo ma ko nettali ba dégg ko ba jëlee ko ci ndawal yàlla sallallahu alayhi ma am lu leer moom di bàyyi ndax waxu ma man doon maa bañ dellu ma même bu dee Omar ko wax bayu ma lii laa jàpp <laughs> loolu moo tax Imaamul Qurtubi euh, al-Maliki borom tafsir bi. bi mu bi mu doon nettali wax ji ash-Sha'bi delloo wax al mu ne qultu maena ma ahsana hada ana lan moo gën rafet li ash-Sha'bi wax waaw lii mooy dëgg quoi gis nga dëgg moo gën a féete kaw ñëpp quoi waaw dëgg mooy waxu yeneen saasam dafa féete kaw ku man di doon waaw dëgg la suy naa war xam nañ li tax muy wax mooy day ragal ne parce que loolu mooy problème u euh, xabarul ahad loolu boo gisee ñi nga xam ne dañ koy am restriction ci yenn yi côté boobu lañ koy waxee mooy nettali boo xam ne kenn wala ñaari nit ñoo ko nettali bu dee daa taxaw ci kanam alquran mu gis ne alquran leneen da wax xabaru aaxaar bu wax lu wuteeg loolu est-ce que dañuy jàppale alquran wax ndax dalilul mutawaatir la loo xam ne ñu bari ko jëli ci ñu bari ñu jëli ko ci ñu bari ñu jëli ko ci ñu bari muy dem ba ci yeneen saa salaam ni est est-ce que lu mel noonu dinañ ko jëndee loo xam ne benn nit wala ñaari nit ñoo ko wax te loolu mooy ñooñu possibilité njuum am na alors que bii possibilité njuum amu ci Seydina Omar comprendre nañ bu baax li muy wax mais Seydina euh, Ash-Shabi li mu wax daaleer leer parce que xam-xam la yoon bu leer naññ mu jële ko ci Fatima mi nga xam ne bint Qays moom la affaire bi concerné woon ah. yonent saa salaam wooru ko lenn li moom moo dem ne yonent bi alay saa dinañ ko gis ci riwaay yi fan la jóge lan moo waraloon lii nii ba yonent saa wax ko lii insha allahu taala kon ci gàttal lii la mooy eh, eh, masala boobu kanta imaamu ahmad wax nañ la imaam ash-Shaabi imaam ahmad imaam ishaq ibn Rahawayh te mawlaana ibn Abbaas d'abord tamit avant ñoom ash ñoom dañu ne ma ne ndaw si kenn du ko dëkkal fenn te kenn du ko jox dara waaw duñ ko dëkkal te duñu ko jox benn dépense ndax dañoo mooy jàpp ci xadiisu ki nga xam ne mooy Fatimatu bintu Qays rarara radiyallahu ta'ala anha wa ardaha te loolu te mooy mazhabu imam Abu Thawr te insha allahu taala loolu mooy li gën a que même Fatimatu bintu Qays ba Marwan Marwan nee bi mu nee gouverneur xadiis bi Fatima daal di wax xadiis bi Marwan ne ah ñun daal nañ jàpp ci li Omar waxoon te alquran nangam mu ne man sama digganteeg yéen mooy téereb yàlla bi borom bi ñi muy wax mooy ñim naan ngeen dëkkal leen mais mooy ñi nga xam ne euh, bu ne euh, laala allah yuhdithu ba'da euh, zalika amra mu ne lan moo fay xew ki nga xamante ne xam nga ki <laughs> waaye waay loolu tamit daa neex Fatima waay daa daa daa défendre boppam te wax na dëgg waay mu ne yéen daal man yéen sama digganteeg yéen ginnaaw waxu yonent saa salaam laa leen wax ngeen jàpp ne damaa juum léegi yéen dama leen di wax borom bi da ne euh, le fait que buñ naan euh, euh, la tadri la Allah yuhdithu ba'da dhalika amra ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa asul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra borom bi na yéen yi nga xam ne yow yonent bi alayhi salaatu salaam bu ngeen fasee soxna yi na leen fase ci seen idda ñu jàpp idda voilà nañu jàpp idda alhamdulilah wasul iddata na ngeen takk idda googu de bu leen ko dépassé wala mu ñàkk a mat wattaqullah te na ngeen ragal yàlla rabbakum mi seen borom ci ni ngeen di dox leen teg seen soxna yi waaye soxna yi nañ ragal yàlla de buñ ne idda gi jeex na alors que jeexul laa tuxrujuhunna yéen góor yi surtout yéen bu leen leen génne seen kër yi min buyutihinna ci seen kër yi fase rek génne teg gi bool yi comme ni ko gaa yi defe tulli kii ay wa demal sa kër bàyyi sa kër nay sa kër yafi caaxaan yooyu déedéet bu leen leen génne ci seen kër yi wala yaxrujna te ñoom it buñ génn ñoom buñ jël initiative génn yéen góor ñi yi bu leen leen génne waaye ñi bu leen leen fase ñoom itam ñu jël seen i bagage na ñu ñibbi naa saa kër bàyyi saa kër tonton ndax tonton laa fi defeeti waaw wala kër saa bàjjan ndax bàjjan rek laa fi amati déedéet ñoom bu ñu ko def illaa an yatiina bi fahishatin na ñu andi njóobuteef bu rëy goo xam ne moom garde leen ci kër gi mënatu la nekk waaw day compliqué bu boobaa ngeen yóbbu leen feneen léegi nag lan moo tax bu leen leen génne mu ginnaaw mu ne tilka hududullah lii mooy dexalu yàlla yi yàlla teg ngir ngeen doxe ko waman yata'adda képp ku dépassé nag dépassé daal di jalgati hududallahi dexalu yàlla faqad zalama nafsahu na xam ne boppam la tooñ la tadri xamoo li wax borom bi ne bu leen leen génne amaan a yàlla yuhdisu mu xewal ba'da daalika ginnaaw bi ngeen leen njëkkee fase amran mbir mooy ngeen xemme maat leen boolewaat seen mbir ndax yaa ngi koy gis ci kër gi xelam man na sa xel man na demaat ci moom waaw loolu loolu lay wax Fatima nag ne leen waa léegi kaay leen radiyallahu anha man nag da ngeen may weddi yéen alxuraan ñi muy wax mooy ñi nga xam ne waa ji man na koo mën a dencat benn safee ñaari fase ko mais ki nga xam ne ñetteelu fase la kooku manula fexe ban amru mooy xew lan la borom bi xewalaat yéex na ci seen mbir mooy il faut keneen takk ko bu dee bu da koo bëgg a takk comme li nga waxoon banda zaw ji foog mu am waaw kon loolu la il faut am ku ko takkaat ba fase ko ci coobaree boppam koo kële jëkkër ju bees ji kii door koo mën a takkaat lan la fa yàllay xewal muy muy des ci biir kër gi yéex na moo tax yonent bay saa sam te loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg mooy amul fu ñu koy dëkkale te tamit amul benn dépense bu ñu koy jox kon loolu wallahu ta'ala a'lam mooy waxu ñoom imaamu Ibn Abbas ash-Sha'bi imaam Ahmad ibn Hanbal Abu Thawr ak al Ishaq ibn Rahawayh rahmatullahi ala al-jami' euh, bon ce n'était pas ça notre sujet mais comme que hadith bi <laughs> gis ngeen fi ko imaamul euh, kitaabu talaq buntu bi shurh shurah yi def baabul mutallaqat salaatan laa nafaqata lahaa waaw ki nga xam dañ koo fase ñetti yoon moom kenn ko joxul dépense ma ne yemul sax noonu lañ tudde lo euh, tudde buntu bi <laughs> te lool mooy sa en fait loolu day mazhabu ñoom imam euh, euh, Shafi'i bi ci Nawawi mi mooy seen mazhab quoi <laughs> te moom moo day lii moom moo ko def voilà mooy imaamu Malik imaamu Shafi'i lii mooy seen mazhab kenn ñoom ndaw si du am dépense mooy lan dina am fuñ ko dëkkal mais du am dépense Hanafiya yi te moo doon wax Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu que day am day ko dëkkal te day am dépense imaamu Ahmad nag insha allah wax jooju moo gën a dëgër mooy amul de amul fuñ koy dëkkal te amul dépense comme niñ la ko waxee wallahu taala alam léegi foofee kon ci buntu kitaabu doliaqi baabul mutallaqati salaatan la nafaqata laha foofu la al imaamu Muslim daal di indi foofu nag la indi kii yëpp yu bari la fi indi bu njëkk bi nag la ñuy xool nii daal di jàll kii bi nga xam ne boobu mooy leeral ke ni ah waa ji dóorkatu jigéen ñi la ah voilà mu ne haddathana Yahya ibn Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu suñu ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya yow Seydou de fàttalikul bii bi ma naan mooy lii ñu génn jafe-jafe ba nga tegoon nga imaam Muslim moom dafa dégg ne que imaam Muslim a dégg ne que ne oh bu andi woon kii moom. mooy moom moom moom moom lim degene rek doy na waaye bu woon kii moom day kaawu ñëpp moom Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawla Abu Zar barki démb wala démb biñ naan kii lu mu tudd bi imaam Nawawi doon wax kii bi ñuy wax kii yéen kii moom ak fàttali al-Hanzali mi kii mu tudd Abdallah ibn Mubarak al-Marwazi al-Marwazi mais al-Hanzali voilà <laughs> al-Hanzali maa ngi dégg mel dama doon hésiter est-ce que Hanzali la wala la Tamimi la voilà Marwazi muy Abdallah ibn Mubarak ibn al-Tamimi al-Hanzali al-Marwazi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ah. kon haddathana Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman Abu Zakariya an-Naysaburi al-Khurasani at-Tamimi comme moom nii la al-Hanzali mawlahum rahimahullahu ta'ala gane addina 142 génn addina 226 wala mu ne qaratu jàng naa ala malikin ci sëriñam di Malik di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman di imamu dar al-hijra Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari gane addina 93 jàpp 94 génn addina l'an 79 di ngi di jiitu ngiru Maliki an Abdillah ibn Yazid mu jëla ko ci sëriñam mais Abdullah ibn Yazid al-Qurashi al-Makhzumi al-Madani al-Muqri al-A'war gis nga comme li ñu doon wax ca al-A'war voilà gis nga ci al-A'war <laughs> voilà kon mu ngi noonee rahimahullahu ta'ala nu nekk koo xam ne ku dëgër nekk ci sëriñu imaamu Maalik yi génn àdduna 148 am mu ne mawla imaam Muslim ne mawla al Aswad ibn Sufyaan mooy ki nga xamoon moo doon njaatige mooy al Aswad ibn Sufyaan am ñu ne al Aswad ibn Abdil Asad am na tamit ñu wax loolee wallahu ta'ala A'lam an Abi Salamata bni Abdirrahman moo ko jëlee Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abdi Awf ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib al-Qurashi Zuhri yi am nañu ne turam Abdallah la woon ñii ne muku Ismaïl la woon ñii ne déedéet turam moo doon Abu Salama noonu la tuddoon looloo doon turam radiyallahu an Ali Abdurrahman ibn Awf gane àddina 93 génn àddina non génn àddina bokk génn àddina l'an 93 am na nag ñu wax ba l'an 104 wallahu ta'ala a'lam an Fatimata bint Qays mu jël ko ci Fatima bint Qays ibn Khalid ibn Wahb ibn Sa'laba ibn Wa'il ibn Wa'ila am ñu ne non ibnu Wa'il ibnu Amr ibnu Shaybaan ibnu Muhaarib ibnu Fihr al-Qurashi al-Fihriya nekkoon euh, frère ad-Dahhaak ibnu Qays sahaaba bu siiw boobee radiyallahu ta'ala anil jamii wax nañ la nag moom nii euh, kii la euh, ci waa Quraysh la bokkoon loolu mooy li gën a dëgër que ne ci waa kii la bokk wax ji naan ci waa Ansaar la bokkoon radiyallahu ta'ala anha wa arda waaw léegi kon mu ngi noon ah, muy Fatima kon radiyallahu ta'ala anha wa ardaha non du Fatima lañ doon lañ doon jaawale Ummu Sharik Ummu Sharik <laughs> voilà la ñenn ñi ne Amiri la voilà dinañ ñëw te Ummu Sharik dinañ ko gis ci biir wooku laa jaawale kii non non kii moom euh, kenn euh, nattablewul ne euh, Fihriya la Qurashiyya la moom Sayyidatu Fatima radiyallahu taala anha wa ardaha ci xilaafa sayyidina Muawiya nag ci la génn àddina wallahu taala alam bokk ci jigéen ñi nga xam ne ñoo njëkk gàddaay euh, ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam anna Aba Amr ibn Hafs tallaqaha kër jëkkëram ji nga xam ne moo tuddoon Aba Amr ibn Hafs euh, moom da ko fase albatta mooy fase bi nga xam ne amaatul jëlaat loolu ñett la waaw wa huwa ghaib fekk moom dafa absenté woon parce que dafa àndoon ak Seydina Ali radiyallahu anhu yoneen saa sax moo leen yónni woon Yaman bi mu demee nag après ci la bind yebal ab frère ngir mu ñëw euh, yebal ko ab bind ngir mu wax ki nga xam ne wakilahu bi sha'irin mu mu ko ne fase na ndaw si fa arsala ilayha loolu dañ ci xam ne mooy fase par par par par distance man na nekk boo yónnee ku wóor na ko ah sama na sa nekk nangam de bëgg naa nga dem fa xamal yëgal ay mbokkam yëgal ko moom tamit que ne wàcc naa ko loolu day dalan ah. waaw day dalan ah. voilà léegi mu daal di yónnee kon fa arsala ilayha wakiluhu bi sha'ir léegi nag ki nga xam ne moom la délégué woon joxoon koy mbiram moom jëkkëram ji daal di yónnee soxna si ah li nga xam ne mooy mooy mooy ordre ngir bon euh, fase na ko waaye mu jox ko loo xam ne mooy na ci jàpp tamit euh, ci dund fa saxitatu léegi nag loolu nag mu jàpp ne lii daa tuuti tatu mu mere affaire bi quoi ne lii daa tuuti te lii du dara quoi fa qaala wallahi ma laki alayna min shay léegi nag wakil boobu kooku chargé woon abu uh, kii amru daal di woon uh, ibnu Hafs chargé woon ngir mu dem wax ko loolu yeneen di waaye leeral nañ mais dañoo gaaw quoi loolu taxuñoo jóg côté bii moo tax léegi waa ji ne ko mais yow yow yow ndaw si yow Fatima mais ñun waat naa ci yàlla ni yow waruñ la woon a jox dara waa ji ñun sama waa ji daa baax rek di la jox lii ah léegi nag moom mu daal di mer fa zakarat zalika lahu mu daal di dem ci yonent ba fa jaat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu dikkal yonent sallallahu alayhi wasallam loolu dañ cee xame ne jigéen bu amee laaj bu muy laaj ci wàllu diine mën naa dem laaj ko bu dee ne fitna dàqu na voilà amul dara waaye jigéen ñi waruñoo laaj sii gis nga saxaabiyaat yi dañ doon génn di ñëw ci yonent sallallahu alayhi wasallam di laaj di laaj li nga xam ne moo jëm ci seen wàllu diine kon nag mu ne ñu tuddal yonent sallallahu alayhi wasallam loolee fa qaala yeneen saa salaam ne ko laysa laki na nafaqa ne ko waaw kooku lim la wax loolu la mooy amoo benn dépense bu war boo xam ne bum la war loolu la yow yow Fatima ndax fase la ñetteelu yoon jeex na fa amaraha mu digal ko an ta'tadda fii bayti ummi Sharik te tamit mooy le fait bu wax ko lii mooy amoo tamit fu mu lay dëkkal ne ko demal ci kër ummu Sharik voilà boo demee foofu summa qaala tilka imra'atun mu ne déet bàyyil sax ummu Sharik këram. ab jigéen la boo xamante ne sama sama sama saxaaba yi dañuy dem ci moom lu bari voilà ummu sharik boobu nag moom la boroom xam-xam yi naan qurashiya la ñii ne qurashiya la amiriya ñii ne déedéet ansariya la voilà wallahu taala aalam léegi euh, euh, moom euh, léegi mu ne ko kon ci gàttal quoi mu ne ko demal kër um sharik après yeneen saa sam ne déedéet déedéet bul dem foofu tilka imra'atun am na boo xam ne da ko wax ba muy dem mu woolu ko ñoom Xaalid ibnul Waliid ñoom ñoo dem ñoo ñoo newoon délégué Abu Amr mais di jëkkëram ja woon léegi yoneen saa saan wolu ko bii mu ne ko mu ne ko tilka imra'atun kooku sax jigéen la ndaw la woo xam ne yaghshaaha ashaabi sama sahaaba yi mooy muhaajiruuna yi dañ fay dem lu bari ndax ndaw sa la meer la woo xam ne bu baaxoon la ba pare tabe woon këram daa bari woon ñu di accueillir nag góor ñu bari dañ fa doon ñëw sahaaba yi radiyallahu dañ fa doon nekk gaaru nekk waawaa ta meer bi dafa tabe woon ba pare amoon yàlla mayoon ko kii voilà dañ fa doon bari lu ñu fa doon nekk mu ne ko kon bul dem foofu parce que foofu daa bari sama saxaaba yi dañ fay dugg lu bari intad yi inda ibn ummi maktum demal mbokk mi ibn ummi maktum voilà nga daal muy al ama abdallah ñii ne euh, amru ibn ummi maktum euh, mi nga xam ne moo nekk ci abasa ne ko demal ci moom fa innahu rajulun ama ndax jigéen la goo xam ne du gis non góor la goo xam ne dafa silmaxa tadaina siyaabaki boo nee foofu bu ko defee man nga foofu ngay gën nekke ci sa intimité que boo demoon ci kër Ummu Sharik parce que kër Ummu Sharik moom foofu ña fay ñëw dafa bari alors que fee boobu nag waxu la nag bu demee mooy yow comme que waa ji filma xala bu la neexee nga bañ a muuru nga bañ a def loolu waxu la loolu moo tax Imaamu Nawawi doon ko leeral ci suuf bon loolu taxu ñoo jóg indi hadis bi nga xam ne Imaam At-Tirmidhi moo ko solo ñoom Imaam Abu Dawud bi nga xamante ne yaay Ummu Salama mu ne radiyallahu anha moom ak Sayyidatu Zaynab Zaynab bint radi wala yaay Maymuna voilà yaay Maymuna ak yaay Ummu Salama <laughs> léegi dañoo nekkoon euh, léegi am benn silmaxa bu ñëw yoneen saa salaam euh, ne leen léegi yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen kii leen euh, muuru leen jaay ñu ne ko ah yoneen saa salaam waaye mais moom mii <laughs> mais moom du gis ah mooy moom Maymuna quoi radiyallahu anha <laughs> ibnu Ummu Maktum nii moo fi moo ñëwoon yoneen saa salaam ne leen léegi muuru leen. léegi ñoom ñu naan ko mais moom moom silmaxa la du gis yeneen saa saam ne leen afa am waay afa am yaa waani antuma fa laysa tubsiraan yi ne leen yéen da ngeen a silmaxa moom bu silmaxa yéen da ngeen a silmaxa yéen ñaar yow <laughs> ndax du ngeen ndax ndax du ngeen ko gis waaw